bëggee misaal ëllëg na mu yàgge ndax moom du jeex ak dund gii moom ni mu yàggadee ndax lu yàgg-yàgg day jeex dañ koy misaal ci ëllëg moom bu yàlla sàkkoon rek menn picc menn picc dong dong muy fab peppi suuf yi bis bu ne benn pepp menn picc dong ak ni fekk suuf yi bare bis bu ne benn pepp rek lay jël ko it peppi suuf yi dana jeex te ëllëg moom du jeex loolu mi kon nag dundug doomi aadama ni mu gàtte daa war a jéem rek farlu ci lu baax ndax bu dund gi jeexee mu tàmbali dund gu neex a neex te amut fu muy yem wal taalaman na nga xam bi anna iktaarahuma ci naka seenuk baril ñoom ñaar ma kasratil afaati ànd ak barik ay gàkk aw tarkahuma wala seenu bàyyi ñoom ñaar li xaw fiha ngir ragal ay gàkk aw xadamil xodoori wala ñàkk teew ga fil xal bi ci xol ba loolu lépp jaa a dikk na min azamil woroori bokk ci gën jaa màggi ak woru mu ne nag na ngay jéem xam-xam beeg jëf ji di sell waaye loo leen baril baril baril te selluñu rek xamal ne ci waru nga nekk baril xam-xam nga jëf ji te ak sell amu ca ak waru la ba tey itam nag ne man daal xam naa ne su ma dee jéem a jëf wala mooy jéem a jàng itam duma ko mën a sellal kon nag naa far rek bàyyi duma ci sàkkoonte xam-xam duma ci sàkkoonte jëf ji yow ba tey ne xam naa ci saa bopp ne bu ma dee jëf du sell la bu ma dee jéem a jàng duma ci am yéene ju sell faaw rek du baax kon naa bàyyi loolu ak waru la gu rëy rëy ba tey it ne man daal du ma ci jéem a jàngante du ma ci jéem a jëfante ndax sama xol ci boppam moo ci dul nekk mooy du ma ci amuk teewlu dégam du ma ci amuk teewlu nag moom te teewlu ga moo ci am solo damay bàyyi rek benn yoon kooku mi ngi bokk ci moom it waru gu rëy rëy muy bàyyi ko ci seytaane ndaxam sax teewlu gi moom dañ koy taamu ci xam-xam bu ne ak jëf ju ne waaye nag na jëf rek te yaakaar yàlla may ko teewlu googule ni ki tey jamono yam gën a ñàkke ak teewlu ci jëf jaag la mu yëngatu du tee na rafet njott rek te ñaan yàlla te def rek xëy na yàlla fekk ko ca la ko jafe woon lépp wëlbatiku yomb seytaane mi nga xam ne mooy noonu nit day jéem rek nit du def mukk lu baax na muy fexee ba du ko def nag yu bare bari dana ko ci jaare yàqum xelam ca loola ne ko lii boo ko defee nangam ak ki nangam mu daal di bàyyi kon jaam bi nay jéem xam-xamam ak jëfam di bari tey sell mu ci amuk teewlu waaye nag su fekkee ne sell ga gis na ne yóbbu ko mbaa teewlu ga yóbbu ko it na rafet njort ci boroomam rek di góorgóorlu te yaakaar yàlla wëlbatiku xettali ko ndax ak mujj rek moo am solo mu yaakaar rek nag yàlla defal ko mujj gu rafet wa tarku ko sag bàyyi at taw ba ta tuub xaw fa an taxooda ngir ragal a dellu ilal maxaas yi jëm ca moy ya kay du iblis a pexem iblis la almari di kadi aji fetteerlu ba tey it nee na ne man daal bakkaar bi moom gañe na ma ba noppi jërul ma di ko tuub ndax xam naa ne su ma ko tuubee itam dama cay dellu rek loolu moom bokk na ci pexe yi gën a rëy yu iblis di fexeel doomi aadama wan ko ne ko yàqu nga yàqu goo xam ne ak defaru wees na ci yow seytaane day fekk nga nekk ci lu baax mu nax ko ne ko yow daal raw nga ba noppi doo yàquleeti mukk mukk fekk nag ka nekk ci lu bon mu naaguloo ko yërmande ne ko yow daal doo jagati mukk mukk kon nag jaam bi lu ko yàlla nattoo ci xeeti mooy yàlla yi lu mu bari bari ak lu mu ko gañe gañe nay farlu ci saa yu defee mooy yàlla ga rek rëccu ko ñaan yàlla jéggal ko doonte sax bis ba dana ko ci def ay yooni yoon sarti tuub moom muy rëccu gi ak dogu ci bañ caa dellooti te bàyyi ko fa saasa saa yu ko jaam bi defee rek na xam ne loola yàlla jéggal na ko ko kon nag lu bàkkaar yi bari bari nay jéem a tuub rek yàlla mën naa mujj dimbali ko mu set wecc tuub tuub gu sell bañ a jegeeti benn bakkaar te nee nañ te ku jaaran ci ay bakkaar walbatiku tuub ko day mel ne ku ca mësta jaar at taibu min az-zambi kaman la zamba la dañoo wuti sax ci ku mësta jàdd def benn bàkkaar moo ki nga xam ne daa bari ay bàkkaar te bari tuub kan moo ci gën ci ñoom ñaar ndax daa am addis boo xam ne xayrukum kullu mufattanin tawaab ay kathirul ibtilaa bi dunubi kathiru tawba addis ba dane ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne bari na lu muy jàdd lool waaye dafa bari it lu muy tuub lool lool walaay lu mu xam-xam afdalu moo gën ak yow sama bokk minal xamali ci jëf wa ussuhoo te moo di fondement am mooy cosaanam fa faasa texe na man ka nga xam ne xasala am na lëxoo ñeel ko gannaaw ba ñu taggee xam-xam ak jëf ne la ñoo di yaar yi nga xam ne ci la ñuy amee texe tey ak ëllëg mu ne nag taxut ñu yemoo daraja xam-xam moo ëpp daraja jëf ndax bu xam-xam amut jëf du mën a am ndax kuy jëf te xamut la muy yàq muy ëpp la muy defar yonent bi nee na woon sax man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala allahu lahu tariqan ilal janna ku sóobu yoonu sàkku xam-xam xamal ne yàlla yombalal na ko yoonu dem àjjana lakinnama tamaruhu waaye nag meññatam kan nafi ni ki njariñ la fii amal yi nekk na ci jëfe bi ci moom fa ku nekkal dal jam xi di boroomuk boole yooyu yaar mu ne waaye nag xam-xam kat li muy am am njariñ mi ngi takku rek ci nga jëfe ko dafa mel ne garab garab ca dëgg-dëgg mooy am meññet mooy am ker nga xam ne bu garab gi amutoon duñ mën a séentu meññet am wala ker waaye nag garabu keese goo xam ne amul meññet amul ker itam day daal di ñàkk njariñ kon nag faaw na nga jéem a boole xam lu baax te di ko jëf ngir yàlla xam safaan ba te di ko moytu ngir yàlla qaliluhu aji néewam min xilmi ànd aku xam ak saru moo gën a bari tawaaban ci ab yool minal kasiiri ci aji bari ja maxa jëxlin ànd aku réer lartiyaa ba amul benn xeetu sikki sàkka ci loolu ni amul benn nattable ne jëf ju néew ju ànd ak xam moo gën jëf ju bare bari bu àndut ak xam loolu amul werante naa fi xuxoo aj jariñam nag moom xam-xam allësi mooy xam-xam ba nga xam ne alfata cam sa taxallama xamlu na ko lillaahi ngir yàlla jàll màgg na waxdahu moom rek wa allama te mu jàngale ko xam-xam ba am njariñ nag mooy ba nga xam ne ba ko koo koy jàng sàkk ngërëmul yàlla dong dong moo tax mu jàng ko gannaaw ba nga ko jàngee ba noppi itam mu wëlbatiku di ko jàngalewaat te yàlla rekk tax xam-xam mel noonu moo gën ci xeeti xam-xam yi laamaa du caagéenu ba nga xam ne tool li ma xam loof na ko mira an ngir werante kulli xalbin ñeel walbati bépp xol faaqil na nga xellu xam-xam li muy baax baax day bari yu koy yàq ndax la koy tax a baax mooy niñ ko waxee mu jàng ko ngir yàlla di ko jéem a jëfe ngir yàlla di ko jéem a xamle ngir yàlla la koy yàq nag mooy ñàkk sellal ci jàng ga xam-xam ba ni ki di jàng rekk bëgg a bari xam-xam ba ñu ne moom daal boroom xam-xam bu mag a mag la walla bëgg a mën a weranteeg boroom xam-xam yi walla puukarewoo xam-xamam fi seen kanam wan leen ne leen maa leen raw walla xam-xam bi wut ca lu may àdduna rekk ak wëlbatee ko xol yi ñu wut si ko yéene yu demee noonu ak jublu yu mel noonu mooy yàq xam-xam ba ba mu soppiku lor te fekkoon ci cosaan xam-xam njariñ la woon moo tax mu tekki ne tilkal xujjata woowee lay ku jàng xam-xam ngir yi demee ni yi mu wax rek maanaam daal jàng ko te yàlla taxut la cay baax daal mooy mu teel a tuub teel a dabaatal la ko rawoon jublu ci boroomam jublu ci sellal ndax mu dabu la ko rawoon waaye bu fekkee ne jàngutoon ngir yàlla jëfewutoon ngir yàlla wéy ca noonu rekk ba faatu kon bu bis pencee mooy gën a metti mbugal ndax nee nañu ku xam te xam nga jëriñoo ca mooy gën a metti mbugal bu ëllëgee moo tax mu ne kon bis ba ñuy laajee ka fay ay jëf du fa am lu may musiba ak yaraange ak mbugal ndax kon xam nga mu xamoon day soppiku aw lay wu koy yey waaye du soppiku lay wu koy taxa yey xujjatan alayhi bokkut ak xujjatan la xujjatan la mooy lay wu koy amal njariñ wu koy taxa jàll xujjatan alayhi mooy lay wu koy tee jàll maanaam moom ndegam xamoon na rek day ko wax ne ko yow xamoon nga ki xamul sax mën na ne moom xamutoon min naari rabbina ci sawara sunu boroom naxam waaw mu dellu ci xamle xam-xam bu am njariñ bokk na ci tegtal yi xam-xam bu am njariñ ka ko xam nekk di ku ragal yàlla tëy ko wekk ko màggal ko nangoo suufeel boppam te yàlla tax wan gannaaw lépp lu dul yàlla bari teggiin fu mu toll di aajowoo ak toroxlu jëm ci boroomam xam-xam ba tax xolam laab set wecc ci lépp lu yàlla gërëmut xam-xam ba it tax muy ku not bakkanam te bakkanam bañ koo not xam-xam bi tax muy sori lépp luy xeetu mooy yàlla te farlu ci topp ko xam-xam mel nii ci dëgg-dëgg mooy xam-xam te mooy tax jaam bi mucc bu ëllëgee ci sawara waaye xam-xam boo xam ne demewul nii turu xam-xam wa rek moo fa nekk waaye ci dëgg-dëgg du xam-xam te it du mën a fekk ëllëg sawara tumal xadiisu topp addis xaalahu wax na ko addaymaani addaymaani gannaaw ba mu ne xam-xam ak jëf ji yiw ci la ñuy amee texe waxit ne xam-xam mu ëpp daraja jëf daa bëgg a wax nag ne xam-xam yépp kat yemoowuñu gënaante nañu appante daraja lool jëf itam noonu boo demee jëf yi gënaante nañu appante ay daraja lool mu tàmbalee nag ci xam-xam ne xam-xam bu nekk day la muy jàngale rek mooy tolloog darajaam kon nag tawxiid moom ndegam day jàngale lu aju ci suñu boroom nañ koy gëmee wéetal ko kon xam-xamu tawxiid mooy gën ci mboolem xeeti xam-xam yi bu jàllee alxuraan bi nga xam ne wax yàlla ñu firi ko leeral ko dañ mën a xam la ci jaam ñu war a jàpp ak lañ ci war a bàyyi kon mooy gën ci xam-xam yi gannaaw tawxiid bu jàllee addis bi nga xam ne mooy wax yonante bi te mooy leeral alxuraan nga xam ni sax mook alquran ñooy cosaani xam-xamu shariha mooy ci ñoom la ñuy xame xam-xamu lislaam yetti xam-xam yi tawxiid jiitu tafsir topp ca addis topp ca yetti xam-xam yi ñoo gën ci xeeti xam-xam yi wa xayruhaa ba gën ca ñoom min baadi za ci gannaaw kii te mooy tawxiid wa zeyni ak gannaaw yi la yaar muy tafsir ak addis ilmu tafaquhin mooy xam-xamu fiq bi xëyri may nin ci lul fen soo weesoo nag xam-xamu tawxiid ak tafsir ak addis moom xam-xamu fiq mooy gën ci xam-xam yi ndax mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi dégge ci alquran ak addis ba noppi nag boole ko ci ay téere ba ñu mën koo jariñoo wa baada dil madkurati nekk na ci gannaaw yile yu tudd al alaatu jumtukaay ya aan yi danaa jublu xalal xasabi boo weesoo ñeenti xam-xam ñee tawxiid tafsir hadiis fiq xeeti xam-xam yi des dañ leen a jàppe ay jumtukaay maanaam boo leen xamee dañu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yeenti xam-xam yee nga xam ne ca dëgg-dëgg ñooy xam-xam ndegam ñoom nag ay jumtukaay lañu yu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yeent yee kon duñ leen yemale dara ji ñoom ñëpp kenn ku ci ni daal kem nam la mën a dimbalee ci la nga bëgg rek noona la njariñam toll kon nee nañu xam-xamu naxwu ak xam-xamu luxa ñu ëpp njariñ ci mboolem xam-xam yii ndax ñoom ñoo lay may nga mën a gëstu xam-xam bu ne boo xasee xereñe luxa maanaam baat bu ne la muy firi ak lañ koy jëfandikoo xam naxu buñ tegalee baat yi nu muy tegaloo ak tegale ba lu muy joxe ci maanaa yooyu yaar moom mëni su ko ñàkk aajowoo ci mboolem xeeti xam-xam yépp te boo leen xasee man rek daanaka gëstu moom daal di yomb bu baax a baax ci xeeti xam-xam yu baree bari su ko defee xarood mooy xam-xam bi jàngale wàllu wayu arab yi ndax lépp ci secret yi wax arab yi dañ ko dugal ci biir seeni way nga xam ne man wayi arab yi ak xam la ci aju day tax nga dégg bu baax loxob arab bi ci boppam daal di mën a géeju nag ci yee nga weesu muy tawxiit ak tafsir ak alquran ak hadis almahaan yi day dugg ci xoloomul balaaxa xoloomul balaaxa mooy xam-xam yi lay jàngal secret yi nekk ci wax da nga mën a xàmmee bu baax a baax alquran ñu féetee kaw mboolem xeeti wax yi ak gannaaw ba ni addis féetee kaw mboolem xeeti wax yi ak gannaaw ba ni wax yi waxkat yi ëppante daraja xam-xami balaax yooyu nag dañ cay jiital almaani teg ca albayaan mujje albadiya dañ yett waaye almahaani moo ëpp njariñ albayaan topp ca albadi topp ca kon xeeti xam-xam yi dañoo bari te dund gi gàtt kon nag ngay seet la la ëppal solo nga jiital ko teg ca la ca topp nag ba fu sa ba fu sa dund yem rek nga xam ne foofu la dund ga yem wa kullima ak lépp loo xam ne yan faamu dana jëriñ li dir rachad yi ñeel boroomuk jub wama ak la nga xam ne yu saf yi dana sellal alxalba xol ba waxoo moom nag maa mooy la nga xam ne uddiima saxaleef na ko wa in xulli la ak doonte néewaleef na minhu ci moom xaalahoo wax na ko alxakiimu aji xam ja xikam wa kullu ma ak lépp loo xam ne saqula diis na xalal nufoosi ca bakkan ya ka misli infaaqin ni ki kem ak dundale li sax sin ñeel jëmm baxi la joj nay na wa saw mi ak koor li sharihi ñeel aji foqle mooy ku bëgg lekk lool wal xumóoli ak giim giim mooy ñàkk def dara luy taxa siiw mooy nëbbu làqu li mu bu taxi shuhrati ñi aji sàkku ak ciiwte wat tafadili aku gënal dafa wax xam-xam bi gën ci xam-xam yi mu jàll ci bëgg a wax jëf ji gën ci jëf yi gannaaw bu ñu weesoo gënale gi yàlla gënal yenn jëf yi ci coobareem niki moom ci boppam wax na ca addis ba ne la mu farataal ci ab jaamam rek moom la gën a taamu ci ab jaam def ko nga xam ne kon la mu farataal moo gën la mu farataalut nga xam dañ ko sopp rek jaam baa koy def ngir yokku tuyaaba boo weesu bu ñu weesoo nag ni yàlla gënale yenn jëf yi ci kaw yi des manees naa wax ne jëf ji gën ci jëf yi daal mooy jëf joo xam ne dana weesu ka ko def jàll ci keneen keneen jariñu ca ni ki xam-xam boo xam ne ka ko xam ma ngi koy jàngalewaat mbaa ma nga cay taalif ñuy jàng taalif ya nga xam ne xam-xam ba ma ngay dindi réeruk ña réer di dindi bonuk ña bon ci kaw ci kaw jàngale gam koy jàngale ba taalif gam ci taalif ñu koy jàng ka toppatoo muy wéy ak lépp loo xam ne rek ab julit def na ko te moroomam jullitam man caa jariñu ni ki gas ab teen ñu cay naan wala defar fu ñuy fajoo mbaa defar fu ñuy jaamoo yàlla ak lépp loo xam ne rekk doomi aadama def na ko te nit ñi mën cee jariñu lu mel noonu day rëy lool te bari njariñ ndax nit mën naa yàgg àllaaxira ay junni junni at te lu tee jeexit ja di ko fekk ñu ko kon nag jëf joo xam ne day weesu ka ko def jàll ci keneen man nga koo jiital ci jëf ya gën a am njariñ mu teg ca nag jëpp jëf joo xam ne day sellal xol jëf ji sellal xol yaari xeet la ci indi benn bi mooy jëf joo xam ne dëppoo naag sunna maanaam yonent bi santaane woon na ko mu di ko def nag te saxal ko nga xam ne du ko jénnal tey mu def ëllëg mu bàyyi da koy saxal rekk mu wéy ndax addis ba dane ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla li yàlla gën a taamu ci jëf yi mooy jëf ji ci gën a sax ak doon di sax jekki-jekki jëf lu rëy rëy lu méttee mét daal di bàyyi fa saasa baax na sax waaye amul solo li nga xam ne moom la saxal jëf ju néew ju baax amee solo kon jëf jëy sellal xol benn bàngoog ñaareel ba nag mooy jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkan bi ndax benn addis nee na afdalul amali maa ukrihat alayhi nufoosu jëf ji gën ci jëf yi mooy jëf ja ñu forcé bakkan ne bakkan da ko doon bañ ñu forcé ko ca jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkanu ko koy jëf loolu nag moom nit ñi dañ ci wuute kenn ku ne ak la ko diis bu dee ku nay génne àllam joxe ngir yàlla da koy diis kon nag ab nay jox alalam day nekk lu rëy rëy lu mag te def alalam ci yoonu yàlla moo gën ci moom baril naafilay julli wala naafilay koor ku bëgg lekk lool woor day metti ci moom kon nag woor moo gën ci moom muy def leen lu bokkut ak koor koo xam ne itam yëg na ci boppam bëgg ak siiw ak daraja ak ñëpp xam ko la gën ci moom mooy rek muy nëbbu boppam di moytu lépp lu koy taxa siiw ak luy tax ñu xam ko kenn ku ne daal da nga xam ne mu gën a diis ci moom mu wuteeg xelum teefu bakkanam bu dee jiyoonteeg moom rek loola day daal nekk jëf ju rëy rëy ju màgg a màgg wa aqbahul isyaani gën jaa boni ak mooy maa mooy mooy ga nga xam ne xassaahu wawal na xol ba taqsiyatan ak wawal wa an saahu te mu fàtteloo ko taaxatan ak topp ñi nga xamee ne topp yàlla yi muy jëf gënante nañu mooy yàlla itam gën nañoo bonante mooy yàlla ga gën a bon nag mooy ga nga xam ne day wawal xol xol bi du bëggati lu baax kenn du ko ca mën a jëmale ku ko bëgg a jëmale ci topp muy bañ ak bu ñu nee mooy yàlla gi gën a bon mooy mooy yàlla guy wool xol nee nga waxe woon rekk ne lay sellal xol yaar la jëf ju baax joo xam lu mu néew néew kooko da koo saxal teg ca la diis ca bakkan ba mu di ko yenu bañ a topp bakkanam ba tey it kon mooy yàlla gën a bon tey wol xol moo ne rek mooy yàlla goo xam ne kooku da caa sëgg rek di ko def di wéy ak nag gépp mooy yàlla goo xam ne bakkanam da koy bànneexoo ka neexlu bu demee nag ba xolam wow am na yent yoo xam ne nee nañu daañu ko ca dindee ba ci jëkk mooy mboolem béréb yi nga xam ne dañu fay